fa yaqulu al-imaam al-haafidu abu zakariyaa yahyaa ibnu sharaf an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahu llahu ta'aalaa fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi as-saabi'i wal xamsiin ba'dal mi'a wa 'an abii Abdirrahmaani Awf ibn Maalik radiyallaahu anhu annahu qaala sallaa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam 'alaa janaazatin fa hafiztu min du'aa'ihi wa huwa yaquulu allaahumma ighfir lahu warhamhu wa caafihi wa'fu canhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudxalahu waghsilhu bilmaa'i wassalji walbarad wa naqqihi minal xataayaa wa naqqihi minal xataayaa kamaa naqayta as-sawbal abyada minad danas wa abdilhu daaran xayran min daarihi wa ahlan xayran min ahlihi wa zawjan xayran min zawjihi wa adxilhu aljanna wa a'izhu min adaabil qabr wa min adaabin naar xatta tamannaytu an akuuna ana zaalika almayit rawaahu muslim rahimahu allahu taala kon alimaamu alxaafidu nawawiyu rahimahullah mu indi kon xadis bu njëkk boo fàttale ko bii weesu ci la doon bi ñuy tëj dañu ci lañu waroon tàmbale xadiis bi ci chapitre cent cinquante sept baabu ma yuqra'u fi salaati ala al janaza waaw buntu bii di wax li nga xam ne moom lañuy jàng di ko ñaanal bu ñuy jullee néew li ñuy koy ñaanal euh, suñu détail yi ñu génn ci lañ ko waroon a tàmbale waaye dañu euh, continué woon yenn masala yu jëm ci jullee néew nuñ ko yooyu yoo xam ne eh, dañ ko fàtte woon walillahi alhamdu wal minna tey nag kon ñu dugg ci six hadith yi premier mu ne kon fa am amal adiyatul ma'thura ba'da takbirati thalitha fa minha ndaal li nga xam ne mooy ñaan yi nga xam ne moom lañ toxale jële ko ci yonente bi am saam ginnaaw ñeenteelu kabaar bi waxoon nañ la kabaar bu njëkk bi alhamdulillah julli gi yëpp du début à la fin amul ruku amul sujud taxaw kese la allahu akbar daal di tari fatiha waaw kabbaraat deuxième kabbar allahu akbar daa def salatu ala nabi sallallahu allahu akbar léegi nag loolee nga war a wax nag ci ñetteelu kabbar bi nag ginnaaw ba nga ko defee moom la lay indil fii juróom benn juróom benn xadiis yoo xamante ne nii li gën a dëgër mooy boo ci tànn baax na waaw que mu nekk bu liir wala xale wala lépp ci yam waaw boo ci tànn rek moom day très bien ndax yow jël nga ci al adiya al masura bi di njëkk mu ne 935 an abi abdirahman mu ngi jël ci sahaaba boo xam ne dakkantalam moo doon abu abdirahman waaw <coughs> euh, loolu nag euh, mooy imam moom la tànn sinon am na yeneen Eh, dinañ ko ñëw léegi ci yeneen dàkkantal moom Seydina Awf mu ne an abi Abdurrahman mu ngi jële ci ba Abdurrahman nu mu tuddoon Awf Awfu Awf ibn Malik na andi Awf ibn mooy di doomu ku ñuy wax Malik radiyallahu anhu saxaaba la woon eh, annahu qaala ne salla mu ne jullee na rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ala janaazatin ci am néew waaw boo xam ne prière mortuaire bu mu def julli am néew fa hafiztu man nag mokkal naa takk naa te jàpp naa min du'a'ihi te ñaan ya nga xam ne keroog yonent bi alayhi salaatu salaam néew boobee mu doon jullee man nii di aw non takk naa ci <laughs> waaw takk naa ci jàpp ci li nga xamante ne nii keroog moom la ñaanal néew bi muy kàddu yi laa jàpp te moom mooy min bi du bokk na ca man na tekki lool tabiid ya waaye man na tekki ne bayaan ya la mooy day leeral te loolu lu gën a waaw mooy du ne euh, ñaan bu gudd la ñaan man nag lii laa ci mokkal non <laughs> waaw min bi mooy day leeral ana ñaan googee nga xam ne moom laa takk te takk googu niñ koy gise imaamu muslim ci boppam rahimahullah moo tax après loolu nag jaaxal na ma ci <laughs> jaaxal na ma ci kii euh, imaamu Nawawi mii ci boppam <laughs> bi muy bi muy saraa xadiis bi après nañ ñëw li tax ma ne jaaxal na ma parce que <laughs> li li li li muy saraawe xadiis bi alors que imaam Muslim dafa jël xadiis bi teg xam nga moom day rangale imaam Muslim day rangale dinañ la wax léegi tax taxriij bi nan la demee insha allah ba lu tax ma ne man imaamu Nawawi jaaxal na ma ci <laughs> ni mu firee xadis benn wàll ci xadis bi kon mu ne an abi Abdurrahman Awf ibn Malik radiyallahu anhu mu ne mu ne yeneen saa sam nga xam ne moom la ñaan keroog wa huwa yaqul ma ma takk ñaan nga mu wax nañ ne min bi du pa ma takk la mu ñaan bi day leeral wa huwa yaqulu mu nga naan allahumma e ya sa borom ya allahumma ya allah ay way borom bi sa borom ighfir lahu yal na nga jéggal way dawlu ji way way kii génnaa dina warhamhu ta yal na nga ko yërëm wa aafihi yal na nga ko jàmmal fi mu ne waaw may ko aafiya wa'fu anhu ta nga jéggal ko waaw waaw ighfir lahu mooy suturaal ko effaceel ko ay bàkkaram ah gufraan mooy mooy comme moo tax mighfar le soldat li ñuy teg ci bopp bi ñu tudde ko ci arabe mighfar casque nga xam ne day protéger bopp bi ci ci ci ci xeej yi ak yi naan rël di dal wala bu waddee mu protéger ko waaw allahumma ighfir la yal na nga ko suturaal waaw warhamhu yal na nga ko yërëm wa aafihi nga jàmmal ko wa'fu anhu nga daldi koy effacer ay bàkkaaram allahu akbar waaw wa akrim nuzulahu waaye borom bi yàlla na nga e, teral ak wàccam xam nga nuzul mooy gan niñ koy wàcc waay e, teeru giñ koy teeru ak lañ koy waajalal lool mooy nuzul moo tax borom bi ne nuzulan waaw min ghafurir rahim waa àjjana bu ñëwee waaw nga xam ne liñ leen di njëkk a teral yenn ci resu Euh, jën alxut waaw moom lañ leen di njëkk terale fa nga xam ne mooy euh, biir aljana ja'alana allahu min sukkaaniha amin waaw kon wa akrim yàlla na nga teral nuzulahu bienvenue mooy bi agsi ni ñuy teralee gan waaw wa wasi' mudxalahu fii ñu ko dugal muy bàmmeelam yal na nga ko ko yaatalal waxsilhu te yal na nga ko fuut raxas ko bil maa'i ak ndox wa salji ak grêle wal barat non salji mooy glace barat mooy grêle <laughs> waaw xam nga neige neige day sew di wàcc bu baree léeg-léeg du takk day day wàcc booy gis mu muy weex di wàcc bu wàccee bu amu bu fekkul mbir mi kii du takk du du dëgër day tegu rek demaat waaye bu baree nag continuer bu boobaa day mujj nekk nag glace goo xam ne ci suuf boo mayul mu former ay verglas yoo xam ne boo ciy dox sa tànk yi boo mayul da ngay patiner da ngay tarxiis man nga cee jële sax ay fracture ay damm wala grêle grêle <laughs> albarde mooy grêle grêle mooy da ngay jekki même état bi day xew mu tàng jër waaw jekki ay nuages yoo xam ne xaw ma saaraa bi lañ jóge xaw ma lan yooyu ñi ñi ñi jàng côté météorologie météorologique yooyu ñoom ñoo ma gën a xam yooyu duma ma ci aventure man ci télé bi laa ko doon dégloo rek ñuy expliquer nu muy demee courant chaud yooyu air yu tàng yooyu ak xaw ma lan bu ñu daj yu sedd yooyu bu ñu dajaleen xaw ma nu ko moom buy wadd nag affaire da ngay jékki bu mel ni ay bali tañ si yu wadd rak rak rak rak rak wala mel ni ay ay ay ay bii ah, ay euh, égat xaw nga égat egaam yu ndaw yooyu waaw mel ni ay dank bu la ngir mu wax lu neex fay yu ndaw yoo xam ne dañ naan rog rog rog rog rog boo nee ci bordage waaw bi mel ni luy teggi tama ndax waajee waj mu ngi noonu loolu mooy garal waaw nekk ay nga xam ne dañ koy mën a téye mais boo mayul léegi mu seey waaw gone yi di ko fex nag ay ay ay galaas gi <laughs> loolu mooy baran mu ne fóoti ko ci loolu waaw raxase ko ci ba mu set wecc wa naqihi te yal na nga ko fóot na setal ko minal xataaya waaw mooy ci ay ñaawteefam ci ay rëcc rëccam kamaa kenn na nga xam ne naqayta noon ngay setale as-sawb al-abyad min ad-danas borom bi noonu ngay setale yére bu weex tal ginnaaw bi nga xam ne noonu la tilime waaw nga def ba ñu mën koo fóotaat ba mu nekk d'un blanc immaculé weex tal alors que amoon nay tâche voilà waaw loolu comme noo kii am na lu mu làmboo yoo xamante ni tax na taq na yàlla na nga ko fóot ba mu set wecc dina weex li nga xam ne mooy darab bu taqoon bañ bañ bañ weex tàll ñu fóot nga fóot ko ba mu set ko ba mu set wecc mu ne wa abdilhu te yàlla na nga ko soppil utal ko daaran changel ko daaran kër xayran min daar bu gën kër gi mu jóge mooy defal ko hal ba nga xam ne moo gën kër gi nga xamante ne nii mooy euh, kër gi moo tax moom lay leeral ci kanam wa abdilhu tayal na nga ko soppil waaw daaram kër xayran mu gën min daarihi ci këram wa waaye defal ko ay ñoñ xayran ñoo xam ne ñoo gën min ci ñi nga xam ne ñoom la fi baax waaw Allahu akbar waaw waaw léegi mu ne wa zawjan ak soxna xayran boo xam ne min mu gën min zawjihi ci soxnaam wa adxilhu te yal na nga ko dugal waaw aljannata muy aljana mooy kër googale wa a'idhu te yal na nga ko mu muccal min adabil qabri ci mbugalu bàmmeel wa min adabin naar ak li nga xam ne mooy mbugalu sawara Seydina Awf ibn Malik nee na man bi ma déggee mbir mi yeneen saa sallam di ñaanal waaji di ñaanal waaji mu ne hatta tamannaytu <laughs> ba ba ni may mbébéte an akuna ana zalikal mawt mayit mais dama mujj man maa ngi maa ngi ci ginnaaw yeneen saa saa ñun saxaaba yi muy ñaanal waa ji di ñaan di ñaan di wax ñaan gi ma ne ay woy man ma nekkoon maa faatu woon <laughs> loolu moom fu koy wax ci ñun ah saay <laughs> ah, ah, nañ nekk ak moom ba ci kam <laughs> ah aw ah, fu de nee na moom man moom ñaan gi bu ma ko déggee damaa mébét na woon way way lii de soppoon naa lool bëggoon naa lool bu fekkoon man maa faatu ñii yeneen saa saa ñaanal ma ñaan gi allahu akbar <laughs> ma ne ma ne rawaahu bii de muslimun al imaamu abul xuseyn muslim ibn al xajjaaj al qushayri al qushayri wan naysaburi rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk mooy est moom dongo solo ñu la déedéet hadis bi de sëriñam al imaamu ahmadu ibnu muhammad koy solo naka noonu al imaamu abu isa muhammadu ibnu isa ibnu sawrata tirmidi naka noonu annasaa'i al imaamu ak al imaamu ibnu maaja al qazwini alal jamii al imaamu muslim rahimahullahu taala da koo boole daa indi benn tegaat ci beneen léegi après naa la wax nag ci biir taxrij bi après buñ duggee ci imaamu bu nga dégg taxrij bi après nga dégg imaamu Nawawi buy shara affaire bi ci Minhaj nga xool li mu wax <laughs> nga ne imaam affaire bi xaw na yéeme xaaral mu ne kitaabul janaa'iz al imaamu Abul Husayn hujjatul islam mooy wax mu ne baabu buntu bi nga xam ne shuraax yi leen ñoom ñoo ko tuddee addu addu'a lil mayyit fi salaa ñaanal gi nga ñaanal ki faatu ci julli. mu ne wa haddathani Haarun ibn Sa'id al-Ayli mu ne da nettali na ma man dong sama sëriñ di Haarun ibn Sa'id al-Ayli di Haarun ibn Sa'id ibn al-Haytham ibn Muhammad ibn al-Haytham ibn Fayruz gis nañ ko keroog moom beneen Haarun bi as-Sa'di mawlaahum Abu Ja'far al-Misri rahmatullah alayhi mu ne qaala mu ne akhbaranaa ibn Wahb mu ne ki ñu xabaar mooy ibn Wahb ibn Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihriyu mawlaahum Abu Muhammad al-Misri rahimahullahu ta'ala madani la woon ndax imaamu Maalik la ne woon moo doon sëriñam après mu dem Misra rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarani xabaare na Muawiya ibn Salih muy Muawiya ibn Salih ibn ah, Salih Abu Amr ñi ne Abu Abdurrahman al-Hadramiyu eh, eh, nekkoon ki nga xamante ne ni eh, al-Andalusi nekkoon qaadi fi nga xam ne mooy Hims euh, tubaab yi naan Homs léegi fële ci Syrie an Habib ibn Ubayd moo ko jëlee ci Habib ibn Ubayd ar-Rahabi Abu Hafs ash-Shami al-Himsi rahmatullahi alayhi an Jubayr ibn Nufayr sami'ahu mu jëlee ci Jubayr ibn Nufayr ibn Malik ibn Amir al-Hadrami Abu Abdirrahman al-Shami al-Himsi rahmatullahi alayhi sami'ahu mu ne dégg na ko yaqulu mu naan sami'tu Awf ibn Malik mu ne dégg naa Awf ibn Malik di Awf ibn Malik eh, ibn Abi Awf al-Ashja'i al-Ghatafani Abu Hammad am na ñu ne Abu Hammad mooy dàkkantalam Imam An-Nawawi gis nañ dana an Abu Abdirrahman hmm? muy Abu Abdirrahman eh? ñii ne Abu Hammad ñii ne Abu Abdillah ñii ne Abu Muhammad ñii ne Abu Amr al-Ashja'i al-Ghatafani ad-Dimashqi xam nga Ashja' ab néeg la ci Ghatafan yaa ngi fàttala ko bi ñu fi wax Uyayna ta Uyayna Uyayna ibn Hisn men bi ñuy wax xaret Uhud non Xandaq waa Ashja waa Ashja ci waa Xatafaan ci lañ bokk ñoom ñooñu ñëpp ñu nga fa woon léegi Awf ibn Malik mii moom nag am nañu ne Xaybar la la la la gane àddina fekk na ko la la gane àddina la nekk jullit Euh, am ñu ne bon avant Hunayna fekk na Hunayna fekk na ghazwatu Mu'ta fi ñu rey woon ñi nga xam ne ñooy euh, jur ñetti jiit yooyee muy Seydina Zayd ibn Haritha Jaafar ibn Abi Talib ak Seydina Abdurrahman ibn non Abdallah ibn Rawaha rahmatullah alayhi moom mii Awf ibn Malik keroog bi yoneen saa bi ñuy ubbi Makka moom moo yoroon drapeau waa Ashja yoneen saa dafa jëloon saxaaba yi def leen tribu bu nekk mu jox la drapeau waaw <laughs> waaw bi nga xam ne après moom drapeau bu mag waaw mais drapeau bu tribu yi waa Ashja bokk ci Ghatafan Awf ibn Malik moo ko yoroon <laughs> waaw ah, waaw moom mii moo yoroon seen drapeau radiyallahu anhu moom nag eh, eh, eh, dund na ba année soixante-treize ay gudd na fan masha allah ah soixante-treize mooy l'an bi année yi nga xam ne moom la Seydina Abdallah ibn Zubayr génn àddina bi ko ñoom Hajjaj faatee fële ca Makka di catapulte bombarde Kaaba gi mu déglu ne le moom il Hajjaj ibn Yuusuf waaw bare daaj ko ci biti nag kon gaa yi aywa ku fi yëngu rek ñii laa laa def <laughs> mooy moom kon gis nga moom Seydina Awf euh, euh, wàccoon fële ca Sham moo tax ñu naan ko Shami ak Dimashqi rahmatullah alayhi annahu mu ne yaqulu dégg na ko sami'tu sami'ahu yaqulu sami'tu Awf ibn Malik kon Jufayr ibn Nufayr mu ne yaqulu salla euh, rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala janazatin fahafizu min du'a'ihi wa huwa yaqulu allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت xool al imaam après mu ne al imaam al al al al al al xaafidul muslim rahimahullah mu ne wa haddathana Nasr ibn Ali am na nag lu mu teg yenn càllale ci suuf yu jaar mooy lii nii xoolal nga gis ni nga xamante ne mooy beneen façon bi nga xam ne moo tax ma ne imaam an-Nawawi man de. jaaxal na ma ni mu firi hadis de mu na wa haddathana Nasr ibn Ali al-Jahdami ki nga xamante ne te nettali nañu Nasr ibn Ali Nasr ibn Ali eh, al-Jahdami di Nasr ibn Ali ibn Nasr ibn Ali moom moom maam ji moom doomi Ali gis nga mooy Nasr di doomi Ali baayam mi ali baayam nasr tudd naa baayam boobu di nasr ibn ali di baayam muy nasr ibn ali ibn nasr ibn ali ibn suhbana ibn abi al-azdi al sëriñ waa kutubus sitta voilà hein kon mu ngi noonu moom mii seen sëriñ la euh, du keroog moom moo fi amoon <laughs> yaa koy fàttaliku mook Tufayli bi <laughs> allahu ah, lii de mooy xaaraankat bi <laughs> xaaraankat bi sawaay ni gis nga yaa ngi koy fàttaliku yaa ngi koy fàttale ya yaa ngi koy fàttaliku ah? bi nga xamante ne nii ci la ko ci la xaaraankat bi dëkkandoom boobu mu ne benn xaaraankat loon boo xam ne mu ne tey moom du xaar kii dinaa ko dinaa ko gàcceel moom ñoom day font quoi <laughs> ba xaaraankat bi daal di koy <laughs> daal di koy <laughs> jommal <laughs> mooy Nasr boobu moo nekk nii Nasr ibn Ali ibn Nasr ibn Ali al-Jahdami sëriñ la ci Muslim imaamu Abu Dawud imaamu Tirmidhi al-imaamu An-Nasa'i imaamu Ibn Maaja ñoom siis ñëpp wa Ishaq ibn Ibrahim wa Ishaq mu Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah Abu Yaqub al-Hanzali al-Marwazi at-Tamimi al-Marwazi an-Naysaburi si woon ci Ishaq ibn Rahawiya rahmatullah al-Kharaji imaamu Ahmad rahmatullah alal jami' kilahuma mu ne ñaari sëriñam yi ku nekk ci ñoom Ishaq ibn Ibrahim sëriñu imaamul Bukhari waxoon nañ la bokk na ci yenn yi nga xam ne dañ ne moo tax imaamul Bukhari bind Sahih bi mooy moom bii moo tax voilà ndax dañu newoon ci jotaay bi moom mu doon doon jàngal mu ne ah. bu amoon daal kenn koo xamante ne dina dajale ay xadiis yoo xam ne yu wér kese la mu dajale ko moom dajale leen fenn kese ab téere imaamul Buxaari yi ne ma jàpp waaw loolu foog naa ko ko taxawee insha allah allah imaam yi ne loolu ko sax imaamul Buxaari yi sa waaye ni muy am barke bu mag bi nga xam ne tous les jours nit ñaa koy jàng ki tax toujours mu imaamul Buxaari bind ko sawaay waaye kooku yaa ngi imaginer ban yoon la ko yàlla lay defal Ishaq mooy Ibrahima moo ngi nii tam Ishaq ibn Rahawiya muy Ishaq ibn Ibrahim rahmatullah alayhima kon kilahuma moom Nasr ibn Ali ku nekk ci ñoom an Isa ibn Yunus ku nekk ci ñoom jële ci Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq Amr ibn Abdillah ibn Ali ibn Ahmad muy eh, as-Sabi'i Abu Amr al-Hamadani ñu ne Abu Muhammad al-Kufi rahmatullah alayhi moom eh, Yunus ki Isa mi surtout Euh, Abu Ishaq as-Sabi'i rahmatullahi alayhi an Abi Hamza al-Himsi moo ko jëlee Abu Hamza al-Himsi di Isa ibn Sulaym al-Ansi euh, al-Ansi ar-Rastani ar-Rastani Abu Hamza al-Himsi rahmatullahi alayhi léegi moom mu ne ha imam Muslim ne taxawal mu indi la beneen càllale mu ne wa hadathani bii nag nettali la man dong Abu Tahir wa Harun ibn Sa'id min gis sànq fële wa Harun ibn Sa'id al-Ayli mu ne te nettali la ma sama ñaari sëriñ man dong na ku ci nekk Abu Tahir di Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Qurashi al-Umawi Abu Tahir Euh, al-Misri rahimahullah moom wa Haarun ibn Sa'iid al-Ayli gis nañ ko Haarun ibn Sa'iid ibn al-Haytham ibn Muhammad ibn al-Haytham ibn Fayruz as-Sa'di Abu Ja'far al-Misri rahmatullahi alayhim wal-lafdu li Abi Taahir mu ne kaddu gi ndax kaddu abu nu mu tudd kële Haarun ibn Sa'iid indi na ko fële sànq fi ñu jógee wal-lafdu mu ne kon kaddu yi mel ni li Abi Taahir sama sëriñ bu njëkk bi ma tudd fii boole kook Haarun ibn Sa'iid di Abu Taahir moom laa indi mu ne qaala nee nañ haddathana nettali nañu ibnu Wahb nettali nañu bi nga xamante dama Abdullah ibn Wahb moom moom lañ gisan qaala mu ne axbarani Amr ibn al-Haarith mu ne ki ma nettali mooy Amr ibn al-Haarith wala ibnu Wahb ki gum ko jële woon Muawiya ibn Saalih ah kii nag ibnu Wahb moom mu ne mu ngi ko jële ci Amr ibn al-Haarith muy Amr ibn al-Haarith ibn Yaqub hmm. ibn abdillah al ansari mawlaam abu umayya al misriyu al misri al ansari rahmatullah alayhi kon gis nga ibnu Wahb daf am ay ñaari sëriñ ah, rahmatullahi alayhi an Abi Hamza ibn Sulaym mu jël ci Abu Hamza ibn Sulaym de Isa ibn Sulaym min gisoon sànq rahmatullahi alayhi an abi ah, an Abdurrahman ibn Jubayr ibn Nufayr mu jël ci Abdurrahman ibn Jubayr ibn Nufayr al-Hadrami rahmatullahi alayhi al-Himsi an abihi kon mu jëla ko ci baayam mooy Abdurrahman ibn Jubayr kon mu jëla ko ci Jubayr ibn Nufayr min gisoon sànq ci hadis de an Awf ibn Malik al-Ashja'i mu jëla ci Awf ibn Malik al-Ashja'i al-Ashja'i mi nga xamante ne ci waa Ashja'i ci waa Ghatafan lañ bokk annahu qala sami'tu an-nabiyya déggal xam nga fee lu waxoon sànq hafiztu fa hafiztu mu ne yoneen saa sallam dafa doon julleeb néew fa hafiztu min du'a yi ma ma jàppalam doon ñaan fii mu ne man maa dégg sami'tu nabiyya man aw maa dégg yoneen saa sallam wa salla ala janaza te mu ngi doon julli ab néew yaqulu mu naan allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'aafihi wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil maa'i wadh-thalji wa barad waghsilhu bi maa'in wa thaljin wa barad wa naqqihi min al-khataaya kamaa yunqaa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas wa abdilhu daaran khayran min daarihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa qini fitnata al-qabr wa 'adhaaba an-naar qaala 'awf laytu ana law an law kuntu ana al mayit li du'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala dhalika gis nga fii dañu daa dégg wax lee mooy au lieu mu def ko euh, article défini bil ma'i was salj wal barad mu ne bi ma'in def ko euh, li nga xam ne mooy indéfini bi ma'in ndox was salj ak ak glace wa barad ak grêlon wala grêle wa naqqihi min al-xataaya mu ne aw fu ne fa tamannaytu ma mëbët nag ba ma dégg yoon saa saam ñaanal waa jigéen naa dina ñaan an ma nekkoon man maa faatu nii waaye tey eh, li du'a tax ndax ñaan bi ma dégg rasuulillah saa saam ñaanal ko way néew ma ne kii yuu kii de moom moom li am moom man damaa war na déelee gi sax <laughs> nekkoon place <laughs> bu ma defee saa saam ñaanal ma lii saa yi eh, lii daal <laughs> waaw léegi taxrij baa boobu léegi kay xool li ma li wax ma ne la imaam an-Nawawi xoolal rahimahullah am na ak jaaxle lu ma am ci li tax mu wax li mu wax xoolal imaam an-Nawawi rahimahullah bi muy saraal yi kon lëkkaale mag suñu bunt bi d'abord te dina ko waxaale mooy lii gis nañu ne saa salaam